Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahu llahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidi l-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam fi l-baabi ath-thaani wal-'ishriin ba'da l-mi'a wa fi kitaabi libaas wa an anasin radiya allahu taala anhu annahu qaal qaala rasulu allahi salla allahu alayhi wasallam man labisa alxariira fi dunya lam yalbashu fi alaaxira muttafaqun alayhi kon al imaamu alxaafidu annawawiyu rahimahullah ci téere bi ñu nekk muy kitaabu libaas di wax ci wàllu colko yi eh, chapitre cent vingt-deux téeméer ak ñaar fukk ak ñaar di wax ci baabu tahrimi libaasil xariir bunt bi wax xaraamal gu ñu xaraamal nit ki di sol colko goo xam ne ci suwaala waaye ci góor ñi ala rijal wa tahrimi julusihim alayhi wa istinadihim ilayhi wa jawazi libasihi ak possibilité sol ko nag lin nisa ngir jigéen ñi ci suñu jotaay bii ñu génn xadis bi ñu mujj woon a gis moo doon ñaareelu xadis bu Seydina Umar ibn al-Khattab amirul mu'minin radiyallahu anhu mu doon xadis huit cent cinq mu ne woon wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul innama yalbasu alxarira man la xalaaqa lah walillahi alhamdu wal gisoon nañ ko taxawaatoon nañ ci yeneeni masala yoo xam ne yenn yi ginoon ko yaatal yeneen yi muy yeneen yoo xam ne ba léegi ci wàllu col koo nga xam ne mooy xariir di sooy di suwaani koyo sharia xaraamale góor waaye daganal ko ñi nga xamante ne ñooy jigéen ñi kon loolu lu ama am solo la lu ama am solongo waaw gisoon nañ ci ay masail walillahi alhamdu wal minna hadis bii nag tey al imam indi muy hadis huit cent six mu ne wa an Anas muy jële ci Seydina Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu wa ardah annahu qaala mu ne nee na qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam man labisa alxarir képp koo xamante ne sol nga sooy ci góor ñi lay wax fi dunya ci àddina lam yalbasu fil axira na ko leer ne kooku moom du ko sol al axira hmm? mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imaam al haafiz al Buxaari naka noonu al imaam Muslim Abul Husayn rahmatullah alayhi ma bokk nañ ko solo xam nga hadis bi moom hadis Seydina Omar bi benn la. biñ njëkk a gis muy 804 ci buntu bi an Umar radiyallahu anhu ibn al-Khattab radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laa talbasul hariir bu leen sol sooy de. fa inna man labisahu fi dunya lam yalbasahu fi l axira ndax képp koo xamante ne da koo sol ci àddina du ko sol ci al'axira waaw gis nga kon benn la moo tax lañ fi doon wax ci masala yooyu moom waxoon nañ ko ba pare taxawaatoon nañ ci après dina am benn précision bu ñuy indi ci hadith sayna Umar ba insha allahu taala biñ njëkkoon a gis dañ fàttali ko léegi léegi kon laaj bu njëkk bi mooy est ash-shaykhaani kese ñoo solo hadith sayyidina Anas bi ñu ne déedéet seen sëriñ daal imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi solo na ko na ko noon al imaamu Ibnu Maaja al-Qazwiini rahmatullahi alayhi al imaamu al-Bukhaari rahimahullahu ta'aala mu ngi kon di ci kitaabul libaas baabu lubsil hariiri wa iftiraashi lirrijaal wa qadri maa yajuuzu minhu voilà côté boobu moo ñu dese woon mooy waa léegi qadri ma yajuzu min li li nga xamante ne mooy xarir dañ koo xaraamal ci góor waaw waaye am na lu ci yonent bi saa saa maye góor di mu sol yére boo xam ne du sooy de waaye mu am lenn ci sooy lenn lool mooy lan loolu nag moo desa moo ñu desee ci masala yi insha allahu taala léegi kon imaamul Buxaari noonu tudde buntu bi fii mu ne haddathana Adamu mu ne nettali nañu ki nga xam ne mooy Adam di Adam ibn Abi Iyas Abdurrahman al-Asqalaaniyu al-Xuraasaaniyu at-Tamiimiyu mawlaahum al-Baghdaadiyu Abul Hasani rahimahullahu ta'aala qaala haddathanaa Shu'ba mu nekk ñu nettali mooy Shu'ba di Shu'ba ibn al-Hajjaaj ibn al-Ward al-Atakiyu al-Azdiyu Abu Bistaam al-Waasitiyu al-Basriyu rahimahullah qaala mu ne haddathanaa Abdullah ibn Suhayb Abdul Aziz Abdul Aziz ibn Suhayb <laughs> mi Abdul Aziz ibn Suhayb Abu Hamza al-Bunaniyu mawlaahum al-Basriyu al-A'maa rahimahullahu ta'aala qaala mu ne sami'tu Anas ibn Maalik moom mu ne dégg naa Anas ibn Maalik ibn Nadr ibn Damdam ibn Zayd ibn Haraam ibn Jundub ibn Aamir ibn Ghanm ibn Adiy ibn Najjaar al-Ansaariyu Abu Hamza al-Madaniyu al-Ansaariyu an-Najjaariyu al-Basriyu radiyallahu ta'aala anhu xaadimu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam léegi mu ne qaala Shu'ba nee na Shu'ba nag bi mu waxee après dane fa qultu an nabi sallallahu alayhi wa waaw Shu'ba nee na damaa laaj sama sëriñ bi mooy Abdul Aziz ibn Suhayb waaw dama ne ko ndax ci yonent bi alayhi salaatu salaam la Seydina Anas waxam ji ci moom la ko jële fa qaala shadidan mu wax ci lu dëgër waaw ngir wane ne lii da koo takk takk bu dëgër waaw moom Abdul Aziz am na nag ci borom xam-xam yi ñu ne noonu li taxoon loolu mooy daa meroon si nation ba liñ ko laaj da koo merloo <laughs> waaye Imaam al da ne ah li ma jàpp mooy du du dafa meroon de waaw waaw c'était juste say nation ba comme liñ ko xamee di leerlu ci xam-xam te loolu masala yi luñ yàgg gis waaw waaw loolu salaf yi ci noonu lañ dunde woon waaw di leerlu ndéem dimaam <laughs> dimaam ibn Salaba waxoon nañ la moo ñëw yeneen tubaab saa naan ko ah yeneen saa sala ni mu ñëwee waafidu Bani Saad jóge ca waa Banu Saad aksi <laughs> yeew gëléemam Medina yeew gëléemam fekk nit ñi toog ci jàkkaay yeneen tubaab saa mu avancé dox aksi ne ayna Muhammad <laughs> gaa yi ne ko ah mu ngi nii de joxoñ ko yeneen saa salaam nekk ci mbooloo mi mu ne leen wax bon arabe day jàpp ne ñi est ce que juumuñ di ma wax beneen Muhammad quoi parce que quand même ñoom arabe yi ni nga xamee woon kilifa bu toogee ni ni nga xam ne noonu lañ koy dare nga xam ne ku toog bu feyee da xam ne kéewee kilifa bi yeneen saa salaam toogal ñëpp amul dara wuy ràññee ni moo nekk nii <laughs> mu leer leen non xam naa day jàpp ne ñi est ce que non ibnu abdul muttalib bi laa leen di wax <laughs> doomi abdul muttalib ji laay laaj ah yeneen saa saa am ne ah wuyu nañu la de man de maa ngi nii <laughs> waaw waaw kon ba mu ñëwee na yeneen saa saa nag may ma man dama lay laaj waaye damay taral ci samay laaj de waaw yeneen saa saa na ko <laughs> baax na jox ko permission waaw mooy ngir leer lu la woon allahu arsalak di ko wax maa ngi lay laaj ci ki nga xamante ne moo taxawal asamaan si mu tëw a daanu samp jël suuf teg ko samp ci montagne yi mu tëw a pëtëx allahu arsalaka ndax yàlla moo la yóot yeneen saa saa ne ko waaw kon Seyna Shuba radiyallahu anhu loolu la doon laaj looloo taxoon ngir leerlu ngir tamit leerlu est ce wax ji ci Seyna Anas la yegg amin al aw min al mawfuq amin ah, al ci Seydina Seydina Anas moo ko wax wala yokk ci yonent baay saa saab la ko jël waaw léegi nag Abdul Aziz ibn Suhayb daal di koy tontu moom la naan fa qaala shadidan waaw waaw mu wax ci lu dëgër mais ani nabi sallallahu alayhi wasallam ne Seydina ci yonent bi alayhi saa saab la ko jële lii ma leen di bëgg a nettal kon nag mu ngi noonee kon ah, hifdan shadidan waaw am na rek ñoo xam nañ ne bon c'est possible que ne bon dafa mooy Euh, bañoon daal façon laaju euh, chomba bi la sëriñam bi d'accordul quoi <laughs> waaw <laughs> waaw waaw am na tamit ñu ne non moom non da ko da ko da ko bi mu koy tontu da ko yuuxuwaale ngir wan ne ko du noonu waaye loolu insha allah du loolu waaw <laughs> waaw kene dafa dafa dafa mer euh, kii laaju sooba bi mer gu waaye loolu amaana comme l'imam al-Hafiz Ibn Hajar wax ne amaana du loolu de waaw <laughs> kon Abdul Aziz ibn Suhayb qaala sami'tu Anas ibn Malik qaala Shu'ba fa qultu ma ne ko ani nabi sallallahu alayhi wasallam yeneen saa salaam la ko jëlee. fa qaala shadidan mu wax ci lu tar lu dëgër. waaw wax wane ne lii lu mu jàpp dëgër la ci yeneen ani nabi sallallahu alayhi wasallam qaala mu ne qaala mu ne man labisa al-harira fi dunya falam yalbasu fi al-akhirah mu ne leen tubay saa saa nee na ko fi sol sooy. góor ñee tax muy wax. waaw xool nañ la xadiis mel nii Seydina Abdallah ibn Zubayr radiyallahu moom ba mu déggee wax lële ne saam nee na laa talbasul xariir ah fa inna man labisahu fi dunya lam yalbasu fil axira moom daf koo joyal daa jàpp ne kon góor ak jigéen a ci yem moo taxoon moom mu wax ko ni ñu ko gisoon bu leen solal seen jigéen yi yooyu ay ay xariira ah. man dégg naa Omar ibn al-Khattab mu na leen saa salaam ne bu leen sol sooy. ndax ku ko sol ci àddina du ko sol alaaxira waaw kon eh, nii la ko al imaamu al xaafizu al buxaari yi daal di solo kaanta al imaamu abul xuseyn muslim ibn al xajjaaj moom mu ngi ko ndi kitaabu libaas yi wa ziina baabu tahriim istimaali inaa'i dahabi wal fidda manin jeex mu ne xaddasanaa abu bakr ibn abi shayba wa zuhayr ibn harb imaam muslim rahimahullah mu ne nettali nañu suñu sëriñ abu bakr ibn abi shayba di Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman Abu Bakr al-Basri al-Kufi al-Kufi al-Kufi al-Wasiti al-asl rahimahullahu ta'ala Abdullah wa Zuhayr ibn Harb di Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Baghdadi Abu Khaythama an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala qaala ñoom ñaar yëm nee nañ haddathana Isma'il mu ne wa huwa ibn Ulayya ñoom ñaar dañ ne seet nettal nañ Isma'il imaam Muslim ne kooku nag moo ibn Ulayya mu Ismaïl ibn Ibrahim ibn Miqsam al-Asadi ah, Abu Bishr rahimahullah al-Kufi al-asl ah, waaye al-Basri rahmatullahi alayhi ah, kon mu ne an Abdul Aziz ibn Suwayd radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man labisa al-harira fi dunya lam yalbasu fil akhirah nii la ko al-imam Muslim Abul Husayni daal di solowee léegi kon hadis bi nag lépp loo xam ne moom lañ ci war a wax hadis bi ko jiitu surtout bu njëkk bi Seydina Omar ak bii ñu génn tamit eh, tam noon innama yalbasul xarir man laa xalaaqa la taxawaale woon nañ ci yooyu eh, eh, bu baax moo tax masalaam yëpp romb na léegi mu des hadis Seydina Omar balee biñ njëkk a gis 804 bi tañ wax la ne nañ ci ñëw dara léegi parce bi ñuy def taxriij bi dañ ne woon hadith bi kii euh, Seydina Omar euh, mu ngi yónni woon lettre bi Utba ibn Ghazwan lañ waxoon non du Utba ibn Ghazwan dëgg la Utba ibn Ghazwan bokkoon na ci ñooñu nga xam ne moom euh, bokkoon na ci ñi nga xam ne ci saxaaba yu mag yi teel a dugg ci l'islam sonnoon lool Makka moom Utba ibn Ghazwan waaye kii du Utba ibn Ghazwan non. kii nekkoon Azerbaïdjan jiite woon armée foofu la du Utbat ibn Ghazwan Utbat basaral ne woon waaye kii nekkoon Azerbaïdjan moo doon Utbat ibn Farqad Utbat ibn Farqad voilà moom la Utba ibn Farqad la woon voilà <laughs> ok nga xamante ne nii moom la moom la Farqad mu nekkoon saxaaba boo xam ne bu siiw la ah farkat xam nga mooy turu benn biddiw la bu siiw nga xam ne nit ñi dañ ciy eh, ñi ko xam dañ ciy eh, sukkandikoo di ci eh, muy am ñu ne no Yarbu' la tuddoon farkat moom Yarbu' ibn Habib la tuddoon ibn Malik waaw am ñu ne noonon Yarbu' ci boppam mooy farkat waaw kon nag mu ngi noon muy moom amir la woon ngir Seydina Omar bu muy ubbi bilaadul jazira foofule ca bilaadu Xuraasaan ca Iraq jëm noonu le ak Azerbaïdjan ak li nga xam ne moo nekk wara an-Nahr moom nag mu ngi ubbi foofee eh, nga xam ne comme ni ko borom taarixul Mawsili mus Musul ah eh, daal di waxe ne moom moo ubbi mu ngi ubbi foofee sanata mooy l'an dix-huit la ubbi foofee euh, euh, moom radiyallahu taala anhu wa ardah te moom Utba moomee xare naag yonent bay saa saam ñaari xare la xare ak moom la ànd ak moom xare ko waaw ñaari xare la ànd ak yonent bay salaam daal di koy xare bon boroom nag euh, taarixul Mawsil moom nee na moom shahida Xaybara fekk na Xaybar waaye loolu nit ñi ànduñu ceeg moom comme li al imaam al Haafiz Ibn wax ne non non parce que moom mii soxnaam ci boppam euh, euh, dane moom euh, kii la quoi luy wane ne Utba ci boppam moo ne moom li mu fekke mooy ñaari xare la xare te lool mooy Hunayn léegi nag Hunayn est-ce que Hunayn bu dee ñi nga xam ne ñoo jàpp ne Hunayn nag li ci tegu c'est la même chose parce que c'est la suite de de ce combat mooy xam euh, nga Xunayna Taayif moo ci tegu ndax yonent bi alayhi salaatu salaam euh, euh, bi nga xamante ne nii dafa dem ci Xunayna waa Xunayna daal di daw ah daw dem Taayif Xunayna mooy ña fa newoon ak waa. ak ñañ àndaloon ci waa Taif ndax waa waa Hunayn mooy waa Hawazin waaye ak waa Taif ñi nga xam ne ñoo ñoom ñoo defoon coalition ngir nee nañ comme que yonent bi alayhi salaam daal sawaay dal na ci waa Makka bu bi Makka ñun du ñu toog muy di xaar muy dal suñu kaw quoi waaw waaw kon nag euh, loolu la euh, léegi nag mu ne euh, dañuy dañuy dañuy def ko ñu dañuy def coalition après nag ci lañ daw bañ leen gañee xonay ñu daw dem paasure saasam dem wër leen ndomba mais yàggul bon ñu yàgg fa lool mais bon gaa yi tenir bu baax yeneen saasam nañu dem bu dee ñu jàpp ne loolu ah ak ghazwat Awtas Awtas nga xam ne ñenn ñi dañoo daw jaar ni la yeneen saasam am ñu ngi leen yónni loolu lépp ci xonay ni la la la bifurqué woo bu dee ñu jàpp ne loolu lépp dañ koy def benn xare ah kon beneen bi mooy Tabuk waaw Hunaynun wa Tabukun moo ci tegu li ruumin fi qusurihim waaw moom moomu nag nee na moom Utba radiyallahu anhu nee man dafa am benn feebar boo xam ne feebaru yaram la waaw boo xam ne day laal euh, deru nit ki lay lay lay lay lay am daal benn problème ay ay ay ay démangeaison wax yoo xamante ne Euh, euh, euh, français l'urticaire la koy tuddee waaw nga xamante ne day mel ni sa yaram bi day lakk quoi waaw ba pare nekk loo xamante ne nii day metti waaw di feeñ ci ci yaram bi boo gisee gis ko muy am ay ay ay yu metti lu mu lay def nee na man daf maa dal waaw ci jamono yonent bi alayhi salaatu salaam léegi nag bi mu ma dalee man oot ba nu ma def ma dikkal yonent bi ah alayhi salaatu wassalaam waaw ah. <laughs> waaw léegi ma ñëwee fi ma dal noonu mu ne ma sumil sa yére ka sa làmbaayu kaw bi waaw mu ne ma sumil sa yére làmbaayu kaw bi waaw ngir faj ko léegi nag nee na ma daal di koy summi <laughs> yonent bi alayhi salaatu wassalaam di may kii hein hein mu jël loxoom teg ko ci sama biir waaw fa wadaa yadahu ala batni wa dhahri ak sama digg ginnaaw gi mais nee na gis nga bi mu defee noonu mais misk non kii nu mu tudd ak tiib moo raw misk moo yeneen saa salaam moom li mu doon xeeñ moo gën a neex misk yi dina neex moo taxoon waxoon nañ la yaay Ummu Sulaym mu doon def fekk yoneen saa salaam di di sieste mu bàyyi ba yoneen saa salaam di sieste ñaq muy muy muy recueillir ñaq gi di ko def ci ay flacon yoneen saa salaam ne ko mais <laughs> daal di mu <laughs> ne ko waaye mu sule mu lay def nii mu ne ko lii moo gën a neex ci suñu misk yi sa ñaq gi allahu akbar waaw sëy naa euh, kii nii Utbat ibn Farqad <laughs> radiyallahu anhu mu ne yeneen saa saa bi ma defee lool mais nee na mais parfum bi boobu man sama yaram yi day dégager parfum bu neex waaye depuis boobu laa wax. doo tax kenn ci soxnaam yi du Ummu Aasim <laughs> te lii al imaam al Tabaraani mu ko soloo ci Mu'jamu Saghir mu jaar ci yoonu Ummu Aasim nii imra'atu Utba ibn mu jële ko ci Utba comme ni ko saaxibul fath daal di tuddee al imaam al xaafid na Hajar rahimahullah Ummu Aasim moom di soxnaay Utba nee na ñun de ñeenti soxna lañ woon yoo xam ne moom la amoon moom ñeenti soxla doo man la amoon waaye ñun de dañ doon fexe di ut ay ay parfum yu neex ngir moom di ko teeroo waaye moom doonu ci woon laal suñu parfum yoo doonu ci woon laal dara waaye malgré ça moo ñu gënoon a neex xel non parfois ma gënoon a neex ndax lan mooy mu ngi jóge ca la nga xam ne moo jóge woon ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam allah <laughs> ndiem kamu laal moo el noonee waay waaye looy wax ci cosaan ga fu mu jóge léegi huwa rasulu rabbil alamin saway eh, dañuy caaxaan képp laa wax <laughs> ñun ñi dañuy caaxaan saway dañaa caaxaan laa wax <laughs> allahu akbar allahu akbar <laughs> kon kooku mooy Utba mii nag Seydina Omar radiyallahu anhu moom la defoon nag mu jiite woon bi ñuy ubbi dëkk yooyee don Azerbaïdjan fa la ko yónnee woon nag fa la ko Seydina euh, Abu Usman an-Nahdi radiyallahu anhu mi sa rahimahullah te moom muxadram la fekk na jamono yonent saa salaam ne jotu koo gis bim naa ataanaa kitaabu Umar Umar wa nahnu ma'a Utba ibn Farqad bi Azerbaïdjan anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam naha 'an al-hariri illa hakadha wa ashara bi isba'ihi allatayn taliyani al-ibham qala fima 'alimna annahu ya'ni al-a'lam noonu fii la ko ëndee nii noonu la ko ëndee waaye am na yoo xamante ne mooy comme niñ ko waxe woon mooy bi mu ne haddathana mooy ci même buntu bi la ko imaamul Buxaari doon ci kitaabul libaas baabu lubsil xariir wa firaashi li rijaal ginnaaw bii nii teg ci beneen xadis teg ci beneen mooy di biñ gisoon ñun bi ñuy gis xadis bële haddathana Musaddadun qaala haddathana Yahya an at-Taymiyyi an Abi Usmaan mooy an-Nahdi miñ la qaala kunna ma'a Utba fa kataba ilayhi Umaru radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala laa yulbasul xariiru fi ad-dunya illaa man lam yulbas fil axirati min kon mu ngi noonu kon lii liñ ci bëggoon a mooy Utba la woon ibn Farqadin waaye du ki nga xamante ne mooy mooy euh, du Utba ibn Ghazwan ah radiyallahu anhuma wa ardaahuma léegi nag mu def waaw kay xadiisam bi njëkk gis moo ñuy defal transition liñ ne woon moo def ndax loolu imaamu Nawawi indiwu ci xadiis mooy côté li nga xamante ni dañ koo permettre ci sooy mooy imaam andiwul ruxsa gi am mooy li ñu permettre ginnaaw bi ñu xaraamale sooy ci góor mais est-ce que lépp xariir lañ lañ xaraamal loolu ndax xadiisu Seydina Omar bi mu indi ne yenn ci version yi te ci ci te ci lettre boobu mu bind woon Utba ibn Farqad fekk moo jiitoon armée bi te al imaam ibn euh, Abu Usman an-Nahdi Abdurrahman ibn Mull ah di koy nettali ca la defe woon loolu te wax nañ ko sànq mooy bi nga xam ne dane eh, eh, eh, ñun de dañoo woon ak Utba mu daal di ñuy dikkal bataaxal muy lettre Seydina Omar radiyallahu anhu ca Izrib ci Azerbaïdjan mu ne leen saa salaam nee na tere na xarir lu dul lu toll nii wa ashaara mu daal di mu daal di junju bi isba'ihi ak ñaari baaraamam allatayni talyaanil ibham yi nga xam ne ñoom ñoo mooy al ibham mooy bu mag bi puus bi mooy bi ngay sàbbaale ak bi ci digg bi ñaar yooyu la tàllal na yeneen saa salaam lii lu toll nii moom la permettre fekk mu ne yaani annahu yaani alam mooy li mu ci jublu mooy alam mooy yi nga xam ne tatrise la ñuy def mooy borode yi nga xam ne dañ koy borode waaw xam nga loolu am métier la di gravure ak brodure yooyu nga xam dañ koy boroode ci yére bi boo xam ne du sooy waaye ñu may la lu toll ni ñaari baaraam mais léegi est ci ñaari baaraam kese la loolu nag lañuy gis nii léegi loolu euh, euh, ah, euh, bu dee riwaaye yii yu ash-Shaykhaani yii yi ñu indi mooy imaamu Muslim nga al imaamu al-Buxaari d'abord naka noon taalibeem bi al imaamu Muslim hein ñoom lool kese moo ci ñëw ne istisna bi liñ ci maye yeneen saa may ko ci mooy loolu mooy ñaari baaraam yooyu waaw al isba'ayni te mooy bi ngay sàbbaale ak bi nga xam ne mooy bu digg bi lu toll noonu waaye ñëw na comme li al imaam al haafid na xajar wax mu ne waaye al imaam abu daawud daal dinay solo as-sijistaani rahimahullah ci yoonu hamad ibn salama an al ahwal ci hadis bii nii kene yonent bay saa saa mooy bii di wax ci ab bataaxal bu Seydina Omar yónni tam même ki nga xamante ne mooy Seydina Utba ibn Farqad radiyallahu ta'ala anhu ma këni mooy yonent way saasaam foofu dane naha anil hariri illa ma kaana hakaza wa hakaza isba'ayn wa thalatha aw wa arba'a waaw ci yoon boobu dane yonent saasaam dafa tere góor ñi solo sooy lu lu nekk comme lii ak lii mooy ñaari baaraam wala ñett wala ñeent waaye it al imaam muslim solo na ci yoonu Suwayd ibn Ghafala rahimahullah mu ne Umar ibn al-Khattab de xataba dafa discours radiyallahu ta'ala an fa qaala mu ne naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an lubsi al-hariri illa mawdi'a isba'ayni aw thalath aw arba'a waaw mu ne Seydina Omar dafa discours def xutba sermon nit ñi ne yonent bi day alayhi salaam tere na li nga xamante ne nii mooy sol suwaay sol soi lu dul bërëbu lu tollu ñaari baaraam wala ñett wala ñeent léegi nag aw bi mooy est mooy ñaar lay doon wala aw bi mooy dañ laa tax dañ laa euh, euh, mooy euh, mooy suwa am nga possibilité taxyiir la wala déet. mooy bu la neexee ñaari baaraam lu tollu ñaari baaraam ci sooy wala ñett wala ñeent ah loolu li taxyiir wala li tanwiya waaw te ne daal su waa nga def mooy ñaar ngay def ñaar léegi lan la ci ndax bu dee dañ laa tànnaloo mooy kon waa ji diggante am na diggante ñaar ba ñeent am na possibilité lu mu ci neex lu toll noonu ci baaraam ci wàllu sooy moom am na ci possibilité waaw bu dee li tanwiya nag mooy kooku ah daa nekk koo xamante ne ni soit moom isba'ayni ah ñaari baaraam aw salaas aw aw arba loolu du nekk li li li di tànn loola ah waaw mooy benn ci yii mooy am waaw benn ci yi soit boo ci jëlee benn rek moo yow doo ci def beneen bi voilà loolu lañ lay wax boo ci defee benn doo ci def beneen bi wala boog dañ naan la bon xam nga bu ñu la tànn mooy man ngaa def li ba ci ànd ak moom naa dolli beneen bon garaawul waaw léegi nag loolu euh, mooy li ci ñëw te al imaamu Ibn Abi Shayba rahmatullah alayhi dafa solo. ci terme boo xam ne beneen term mu ne boobu foofu hadis boobu dañ ne inna alxarira la yuslihu minhu illa hakaza wa hakaza wa hakaza yaani isba'ayn wa thalathan wa arba'an kon loolu mooy li nga xam ne mooy am léegi kon mooy li ñuy wax mooy bu boobaa am na nag ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañ ne loolu mooy kon euh, manche bu nekk lu toll ni ñaari baaraam comme que ñaari manche mooy am ci yére bi ñaari lu toll ñaari baaraam fi ñaari baaraam fee imaam al-Hafiz nag dana lii tawilun ba'id waaw waaye wallahu taala alam ah eh, te imaam Ibn an-Nasa'i mu ne solo na tamit ci riwaayu Suwayd mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam lam yurxas fi dibaaji illa fi mawdi'i arba'ati asaabi' permettre ci ñuy sol diibaaj mooy sooy bu diis boobu sundus mooy bu woyof bi sooy bu woyof bi lu dul bërëbu ñeenti baaraam loolu daal liñ ci mën a wax mooy kon mbir mi wallahu taala alam mooy li taxyiir la mooy nit ki daal diggante lu toll ci sooy ñaari baaraam ba ñeent loolu mën na ko waaw mooy bu ko soobee mooy mooy eh, al alam yee al imam eh, Abu Usman wax ne ñun gisuñu woon lu dul lool mooy borode yi mooy nit ki man naa sol yére boo xam ne du sooy waaye ñu boroodee ko sooy waaw kay moo xam ne il faut pas mu dépasser boo ko boolee lépp lépp ñeenti ñeenti baaraam il pas mu dépasser leen voilà buñ ko boroodelee lu toll noonu loolu mooy li nga xam ne wallahu taala alam mooy li possible li nga xam ne yeneen tubaab yi saa saam permettre na ko nit ki ci wàllu sooy góor gi ginnaaw bi ñu ko ko teree mu daal di koy eh, mu daal di ci eh, mu daal di koy. Euh, sol mu daal di koy def ci li mu sol mooy borode voilà loo xam dañ koy boroodee yére daa wala euh, comme nga sol benn yére boo xam ne ci kii bi boroode loolee mën naa nekk wallahu taala alam kon loolu mooy li nga xam ne masala bi nga xam ne moo desoon ci wàllu sooy bi wallahu euh, taala alam kon hadis bi dañ ci yemloo noonu léegi al imaamul xaafiz an-Nawawi daal di indi xadiis bi nga xam ne moo ci tegu